Ah, muy xadiisu seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma wa ardaahuma këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam julleewu leen te tamit mooy ñi martiiru Uhud ñoom seydina abdullah ibn jahsh ñoom seydina hamza ak ñi fa faatu woon ah, kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gënoon a dëgër que riwaaya bu imaam ibn isxaaq bu da'if boobu mu ne woon xaddasani man laa attahimu an miqsamin an ibni abbaasir radiyallahu anhuma kon ginnaaw loolu kon foofu lañu yemoon waxaale woon nañ euh, deretu jooju yonent bi alayhi salaatu doon sotteeku ci xar kanamam ki ko raxas ci xadiisu abu abil abbaas sahl ibn saadin saaidi radiyallahu taala anhu wa ardaa waa Uhud ñooñu nag incha allah dinañ mësa ñëw ci seeni ngëneel amaana ñu def ko ci jataay yi ñëw waaye boroom ngëneel yu rëy lañ mooy ñooñu génn àddina foofu comme ni imaam al Buxaari raxmatullaahi aleyhi daal di solowee en guise d'exemple waaye ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi aleyhima muy xadiisu seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallaahu anhu wa ardaa seydina Jaabir mu ne mu ne bi nga xamante ne nii lamma qutila abi ja'altu abki wa akshifu thawba an wajhi fa ja'ala asxaabu nnabiyi yanhawnanii yanhawnanii wannabiyu lam yanha wa qaala nnabiyu laa tabkih maa zaalat almalaa'ikatu tudulluhu bi ajnihatihaa xatta rufi'a moom seydinaa jaabir ngir wan la ngëneelu waa martiru Uhud yooyu ak ñi ko fekke woon mu ne keroog bi nga xam ne ci lañu rey sama baay waxoon nañ la baayam mooy Abdallah ibn Amr ibn Haramin radiyallahu anhu wa ardaa gisoon nañu riwaaye ci jataay bi weesu bi keroog bi muy génn lim waxoon doom bi seydina Jaabir ibn Abdillah eh, wax ko ngir mu wutu ko te mu fayal ko ay borom bu dee ñibbisiwul mu ne keroog bi mu faatoo dama ñëw ja'altu dama commencé ab kii may jooy bi ma ko yëgee daldi daw si ma ñëw di jooy mu ne wa akshifu thawba an wajhi ah, làmbaay gi ñu ko càngaay gi ñu ko muuroon li ñu ko muure woon liñ muure woon kooram may daal ma koy dindi di xool di ko xool di jooy mu ne fa ja'ala asxaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam yanhawnani mu ne saxaaba yi radiyallahu anhum gis ko muy jooy baayam noonu di dindi di wuññi mbalaan miñ ko sàng di xool xar kanam gi di jooy ñu naan ko jaabir baal baal sa jooy baal jooy yi bul jooy jaabir waaye nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom daldi mu ma moom terew ma comme ni saxaaba yi radiyallahu anhu ma tere woon moom gis na ma waaye waxuma dara ba pare mu ne laa tabki bu ko jooy maa zaalat almalaaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a ndax malaaka yi duñu deñ di ko keral ci seen euh, laaf yi ba ni ñu koy yëkkatee moom sa baay kon nag jarul muy jooy ngerul nga koy jooy euh, loolu li mooy riwaaya imaam al Buxaari kanta riwaaya imaam Muslim bi naka noonu tamit imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo moom it ci kitaabul janaayiz solo na ko fa bu xaw a wuteeg bii nii ndax bii ma wax nii ci kitaabul maghaazi la nekk ci ghazwatu Uhud ci kitaabul janaa'iz foofu dafa niroo ak boo moo moo gën a bu imaam muslim bi xadiis yépp day jaar ci seydina Shu'ba miñ la waxoon ci jataay biy weesu mu jële ko ci seydina Muhammad ibn al-Munkadir raxmatullaahi alayhima ah ci boobu dane moo tax xam nga fii eh, dane da gis ne Seydina Jaabir la ne bu ko jooy te pourtant Seydina Jaabir nee na moom terewu ko mu jooy ko moo na imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ndax euh, version li ma wax sànq li ma wax sànq textuellement loolu la imaam al-Bukhari solo ci kitaabul Maghazi ne yonent mi aleyhi salaatu salaam saxaaba yi di ko muy jooy saxaaba yi di ko tere yonent mi aleyhi salaatu salaam terewu ko mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ma laa tabki ma zaalat al malaaikatu tudilluha bi ajnihatiha hatta rufi'a imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne rahmatullah alayhi mu ne wa zaahiruhu annahu nahyun li Jaabir mu ne ku li li feeñ ci xadiis bi ñu wax sànq mooy ne Seydina Jaabir la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere jooyi mu ne wa laysa kadhalik waaye nag demewul noonu wa innama huwa nahyun li Faatimata binti Amr amrin amati jaabir mu ne du moom la tere waaye ki mu tere jooy yi mooy euh, Fatima di ba euh, sëru sëru baayam mooy bàjjanu Seyna Jaabir ibn Abdullah moom la tere waaye du Jaabir moo tax mu ne waqad axraja Muslim min tariqi Gundar an Shu'ba bi lafzi qutila abi muy wax ba ne wa ja'alat faatimatu bint amrin ammati tabkiih fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam tabkiihi aw laa tabkiih lam tazal almalaa'ikatu tudilluhu bi ajnihatihaa hattaa rafa'tumuuhu ci riwaaya boobu sayyidunaa jaabir ibn abdillah imaam alxaafid ibn xajar mu ne waqad axrajahu muslim mu ne imaam muslim ibn alxajjaaj alqushayri an-naysaabuuri raxmatullaahi aleyhi soloona xadiis bi min tariiqi gundar mu jaar ci yooni gundar a ah, gundar ah dafa am gundar gundar moom moo ko jële ci Shu'ba mooy Abdallah ki euh, Muhammad ibn Jaafar moom lay naan Ghundar Ghundar am Bundar Bundar dafa am Ghundar am Ghundar mooy Muhammad ibn Jaafar non voilà Muhammad ibn Jaafar bun da gis Muhammad ibn euh, euh, Muhammad ibn Bundar mooy Ghundar voilà moom mooy jële ci Shu'ba ndax moom Muhammad ibn euh, Jaafar di Gundar Shu'ba moo dencoon moo moo doon moo bàyyi jiit lañ koy woowe moo mujjoon dencoon yaayu Muhammad ibn Jaafar voilà kon bàyyi jiitleem la moom moo ko jële ci bàyyi jiitleem kon di Shu'bat ibn al-Hajjaj mu ne kon moom imaamul xaafiz ibn Hajar mu ne kon Gundar di Muhammad ibn moo ko jële ci Shu'ba di bàyyi jiitleem di Shu'bat ibn al-Hajjaj ci terme qutila abi rayes ne suñu rey nañ sama baay keroog Uhud léegi muy dem ba ne mu ne wa ja'alat bon xadiis mu ne wajaalat fatimatu bint amr amati tabki mu ne nag fatima mooy sama mooy ñoom ñaar ñi poroon jooy mais sama bàjjen di di doomi amr ndax bàyyi seydna jaabir mooy abdallah ibn amr ibn haram amati di sama bàjjen tabkihi di ko jooy fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wasallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne tabkiihi aw laa tabkiihi ne ko jooy ko walla nga ñàkk koo jooy lam tazal almalaa'ikatu tudilluhu bi ajnihati bi ajnihatihaa xattaa rafa'tumu ne ko malaaka yi loo ci mën a def nga jooy ko nga ñàkk ko jooya ci yem malaaka yi duñu deñ di ko keral ak seen laaf yi ba ni ñu koy yëkkatee moom seydina amr moom seydina abdallah ibn amrin ibn amr ibn haram naka noonu imaam al bayhaqi ngir wan la ngëneel yi ñii nii am ñi ñu denc nii imaam al bayhaqi dafa solo ci dalaa'ilu nubuwa a ah, seydina mu jaar ci yoonu az-zuhri bii passé dama ne Abdallah ibn Shihab az-Zuhri non non imaam az-Zuhri tuddul Abdallah Abdallah ibn Shihab az-Zuhri gisoon nañ ko mooy ki ki blessé woon Yonent bi alayhi salaatu salaam te mujj na tuub non imaam az-Zuhri tuddul noonu Muhammad ibn Shihab az-Zuhri la jaar ci az-Zuhri imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi mu jële ko ci sëriñam di Seydina Urwa ibn Zubayr an aishata mu jële ci suñu aishata radiyallahu anil jamii annaha qaalat nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa li jaabir mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax jaabir ibn abdullah ne ko yaa jaabir alaa ubashiruk ne ko i jaabir ndax man yonent bi alayhi salaatu wa salaam duma la bégal duma la jox bonne information qaala seydna jaabir ne ko balaa basharaka allahu bil xayr ne ko ah kay laay bonne nouvelle buy jóge ci yonent bi alayhi salaatu balaa ah kay basharaka allahu bil xayr yal na la buur yàlla yow yonent bi alayhi salaatu yal na la bégale ci yiw laa <laughs> mu ne ko Ah. bi mu ko waxee loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ash'arta anna allaha ahya abaka fa qaala tamanna alayya abdi ma shi'ta u'tikahu mu ne ko est-ce que yëm nga ne yow jaabir que buur yàlla dafa dekkil sa baay bi mu génnee àddina Uhud da koo dekkil ne ko yow sama jaam yow sama jaam euh, mébétal mooy defal say souhait liñ naan xam nga gaay yi bu feeti waa ji ñëw ñu ne léegi décliner defal say yi nga bëgg quoi nga wax yi nga bëgg comme ça ñu jëndal la cadeau yooyu yooyu mooy souhait mu ne ko nag décliner say souhait waxal li nga bëgg taman na mébétal lu la neex mais defal ay souhait souhaiter lu la neex ma def ko mu ne ko xaala mu ne ko mooy bàyyi jaabir tontu borom bi subhaanahu wa ne ko yaa rabbi ne ko yow sama borom maa abadtuka haqqa ibadati Allah ne ko yow suñu borom jaamu mala ni ma la war a jaamoo dëgg-dëgg waa lu waay def def def def def wa maa qadarullaha haqqa qadri wallahi lu waay nit jaamu jaamu yàlla na xam na keroog la gën a keroog la gën dese ci jaamu bi keroog la gën a foo jàppee dem bay naw sa bopp naan war naa fee def lu bari mankat li ma woor bari na way xoolal depuis koor gi weer wu ne lundi ba ak jeudi bi woor naa ko ayyaamul biir bi woor naa ko waaye yow kon kay man déet kii nii de jaamu yàlla la doon def bañ rey ko ci yàlla moo dax ku dee rek ku génn àddina xam ne manoon ngaa def lu gën a rëy la nga defoon mu ne ko yaa abdi mu ne ko yaa rabbi yow sama boroom comme que danga ma laaj ma mébét lu ma neex bu ko defee nga jox ma ko man nag sa jaam di abdallah de jaamoo ma la dëgg-dëgg ni ma la war a jaamoo léegi nag atamanna alayka an taruddani ila dunya fa uqtala ma'a nabiyyika wa uqtala fiika marratan uxra léegi nag mu ne borom bi man lii mooy sama suwe <laughs> buñ taxawoon ñun ñu ne ñun yàlla dañoo laaj loolu <laughs> lan mooy sa suwe <laughs> ah bon fa gën a ca àjjana wan ñu yooyu yooyu lañuy wax mooy yooyu mais moom mu ne bon du lu baax la de lu baax la ndax yonent bi alayhi salaatu saa moo ne bu ngeen di ñaan yàlla la ñaan leen ko firdaws mooy àjjana gi gën a dugg doomu te moo ci gën a kawe mu ne moom xam nga man lan laa bëgg borom bi subhaanahu wa taala mooy nga delloo ma ci àddina dekkilaat ma yóbbuwaat ma àddina muy dund bu ko defee ma dem xarewaat ànd ak sa yonent alayhi salaatu wassalaam ñu ma bu ko defee ñu rayaat ma beneen yoon beneen xare am ma fekkewaat ko ñu rayaat ma loolu laa bëgg suñu boroom nag ne ko innahu qad salafa minni annahu ilayha la yurja ne ko nag sa ñaan ji bon lépp euh, ñaan gii nii nga ñaan ma delloo la dafa fekk mu jiitu woon ci man man boroom bi këne ku génn àddina doo fa delluwaat qad salafa minni annahu ilayha la yurja kene ku génn àddina mooy ku xasa dee liñ naan dee ah kooku mooy yow moom nañ seet keneen waaye boo fi ñëwit de toute façon yow moom luñ man wax doo fi ñëwi comme ni nga fi nekke woon non non non loolu manu la ne moo tax mu ne ko man jiitu woon na nag ci man këne ah ku fi xas a jóge ku fi xas a jóge nag ci àddina bii du fi delluwaat kon nag looloo tax kon Seydina Jaabir lool la ko yonent mi aleyhi salaatu salaam wax ah am na ci beneen riwaaye boo xam ne bu imaam al-Bayhaqi ba léegi ci ad ba léegi am benn taabiyen bu ne damaa dégg naa Jaabir mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam damaa xool damaa xool ne ma ne na fekk nag man bon ma xaw a nekk ku préoccupé wu mooy ku ma xool rek xam ne man nii damaa am na lu ma yitteel nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ma maa lii araaka muhtaman ne ne ne ko Jaabir lu tax ma gis la nga mel ni ku préoccupé wu nii nee na ma ne ko qultu ya la qutila abi wa taraka daynan nen iyaalan mu ne ko boo gisee de sama préoccupation bi bay feeñ sama xar kanam gi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy ne dañoo faat sama baay dañoo faat sama baay te bi ñu koy faat dafa bàyyi det daynan wa iyaalan ba pare bàyyi njaboot ju sew ju bari loolu moo ma préoccupé detam boobu nan laay def ba fay ko ak njabootam jooju nan laay fexee taxaw ci comme ni ma ko digle woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko alaa uxbiruk ndax duma la xabaar mu ne ko maa kallama allahu ahadan illa min waraai xijaab wa innahu kallama abaaka kifaaxa allahu akbar yonente bi aleyhi salaatu salaam ne ko maa kallama allahu ne ko buur yàlla waxu la kenn illaa min wara'i xijaab lu dul ci ginnaaw kii raay kaay ma wax la jaabe buur yàlla waxu la kenn lu dul ci ginnaaw kii raay waaye wa innahu moom borom bi subhaanahu wa kallama abaa ka kifaaxa kantaa yow sa baay bi abdallah ibn amr boroom bi subhaanahu wa taala dafa wax ak moom sans barrière mooy amul dara lu dox digganteem ak boroomam bi suñu boroom di wax ak moom waaw nee na mu ne ko kon mooy lim nettali woon fële ci xadiis bi ñu génn dina ñëw ci tax taxriij kon lim waxoon ci xadiis sayyidatu Aïsha bi bii day gën leeral nan la ko waxe mooy sans intermédiaire la woon te amul benn kiiraay bu dox diggante borom beeg bi mu ko koy wax moom ne ko yaa abdi salni ontik ne ko yow sama jaam ñaan ma ma may la ah mu ne ko as'aluka an taruddani ila dunya fa uqtala fiika thaniya dama bëgg nga delloo ma àddina xare amaan ñu reyaat ma beneen yoon comme tey niñ ma reye fa qaala borom bi subhaanahu wa ne ko innahu qad sabaqa minni annahum ilayha la yurja'un man nag dama fekk jiitu na sama dogal jiitu na këne ku génn ci àddina bi faat du fa delluwa qaala mu ne ko kon yaa rabbi fa ablir min wara fa ablir man wara yi kon nag comme que bii manu ne maa ngi lay ñaan nga jottalil ma ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi keroog ñi ma bàyyi fii ci Uhud mooy ñi dund tey ñi dund ci saxaaba yi ak tamit ñi nga xam ne ñoo des Medina ak jullit ñi ñëw ba ilaa yawmi diin jottalil ma sa sama xabaar mu ne fa anzala allahu taala suñu boroom daal di wàcce ci suuratu ali imran aaya yi bokk na ci ñu war a gis insha allah bu ñuy def tafsiiru aaya yi ñëw commentaire bu gàtt ci aaya yi wax ci suuratu ali imran yi wax ci ghazwatu uhudin insha allah suñu boroom wàcce ne walaa taxsabanna alladina qutiluu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun mu wàccee wala tahsabanna bu leen njortu mukk foo këne alladina qutilu ñi nga xam ne dañ leen a faat fi sabilillahi ci toolu xare boo xam ne yàllaa leen taxoon a jóg ci yoonu yàlla ñu faray bu kenn jàppe kooku am waatan këne ñooñu ñu dee nañu ah bal li am ba des mooy ñoom ahyaa un dañuy dundoo inda rabbihim yurzaqun nekk fa seen boroom seen borom di leen wër sa di leen wër sa gël kon bu leen jàpp ne ñooñu dañoo faatu de bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun ah dinañ ñëw wax naal naa ñëw ci taxriij bi fàttewu ma ko de imaam ibn Isaaq solo na ko rahmatullah alayhi mais moo xadiisam moo boo déggee càllale bi xam ne wérul mu ne wa haddathanii ba'du ashaabinaa an Abdillah ibn Muhammad haqilin mu ne sami'tu jaabir mu jële ci naa jaabir ndax imaam ibn saa dana nettali ma kenn ci sama suñu àndandoo yi mooy ci boroom xam-xam yi mi doon nekk mu wax loolu comme li nga xamante ne mooy la même chose léegi ah, kon gis nañ ne kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy xadiis yi ñëw foofu léegi nag mu des est-ce que xadiis yi nii nga fi wax moom ah wér naam wérul dañ naan la xadiis bi ah imaam Ahmad ibn Hanbal daal na koy solo wax nañ la imaam al al kii denoom tudd al Bayhaqi na ko noon imaam Abu Dawud solo na ko di taalibeem ci as-sunan ci sunanu abu imaam Abu Dawud ay na ko noon imaam at-Tirmidhi solo na ko mu wax bu njëkk bi ne xasanun garib beneen bi mu ne xasanun saxiix ndax ay xadiis la yu yu bari ay version imaam alxaakim it daal dina koy soloo daal di koy wéral imaam az ne loolu la mooy wér na waaw kon ñoom dañuy dund kom li suñu boroom eh, yonent bi alayhi salaatu wa wax comme ni xadiis bi ne ci eh, sunan tirmidi raxmatullah alayhi mu ne ñoom eh, eh, kii seydna abdullah ibn mas'ud dañ koo laajoon aaya bii nii ne ko wala taxsabanna alladina qutilu mooy aaya bi ñu wax sànq fii sabilillah amwaatan bal ahyaa inda rabbihim yurzaqun bu leen foog ne mukk bu leen foog ne ñi ñu faat ci yoonu yàlla dañoo faatu dañoo dee non ñu ngi dund fa seen boroom ñu leen di wërsëga imaam muslim dafa solo dañoo laaj ne seydna abdullah ibn mas'ud ci aaya boobu mu ne ama inna qad sa'alna an dhalik ah mu ne ah ñun de laajoon nañu ko yonent bi mooy ñun de laajoon nañ ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne amaa inna qad sa'alna an dhalik ñun laajoon laaj nañ ko mooy lii ngeen ma laaj man laajoon laaj naa ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fa qaala mu ne arwaaxuhum fii jawfi fii jawfi tayrin xudrin lahaa qanaadiilun mu'allaqa bil arshi tasraxu min al janna haythu shaa'at thumma ta'wi ila tilka al qanaadiil waaw mu ne moom imaam abdullah ibn mas'ud mu ne laaj naa ko yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne mooy ne ñoom seen ruux yi dañ koy def ci biir ay picc yoo xam ne yu verte la ñoom ñu lonku leen dañ leen di lonku ci arash ñuy mooy de arash ci arash xam nga arash moo plafonné àjjana gi gën a kawe fa lañ leen di lonku ci dañuy def seen ruux yi mooy ruux la seen borom di def ci ay picc yoo xam ne yu verte la ñuy féey di dem ci àjjana fu leen neex ginnaaw gi ñu daldi dikkaat foofu loolu moo tax li mu wax bal ahyaun inda rabbihim turzaqun loolu muy loo xamante ne noonu la yonent suñu boroom subhaanahu wa taala defal waa Uhud ñii léegi nag bu ñu paree ci loolu kon ginnaaw bi aleyhi salaatu wassalaam foofu ba ci ñii lan moo xew après li xew après lañu imaam ahmad ibn hanbal di nettali imaam ahmad ibn hanbal raxmatullaahi aleyhi muy nettali na ko noon imaam an-Nasaa'i soloo ko ci kitaabu amalil yawmi wal layla benn téere moom imaam an-Nasaa'i abu Abdirahmaan na ko noon imaam al-Haakim soloo na ko bi mu ko soloomee mu ne ala sharti shaykhayni mu ne xadiis bii nii ñuy bëgg a wax ci sharti waxoon naa rek luy sharti shaykhayni mooy imaamul Buxaari imaam Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi ah mooy góor ñi ngay fekk foofu ñoom ngay fekk ci càllale bii ñu nekk ci chaîne de transmission bi ñoom ngay fekk ci yooyu loom lañ naan la sharti huwa ala sharti shaykhayn wala ala sharti al Bukhari imaam al Bukhari wala Muslim bi waxee loolu imaam az-Zahabi ne waaw li imaam hakim wax noonu la mooy wér na waxuma la dara waaye ci sharti te loolu mooy xadiis muttafaqun alayhi moo gën a kawe ak xadiis yoo xam ne dañoo ñëw nekk ci kenn ki imaamul Bukhari imaam Muslim ak xadiis boo xam ne ci seen charte la ne voilà ci seen charte ñoom ñaar après charte imaamul Buxaari après charte imaam Muslim après ala charti fatan gayrihima l'imam Suyuti wax rahmatullah alayhim na ah kon mu ne imaam az koy wëral boo demee it imaam al-Waaqidi soloo nañu ko xadiis bi Rifaa'a ibn Raafi'in az-Zuraqi radiyallahu anhu moo ko nettali mu ñuy nettali keroog yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu paree lan la def bi muy waajal pour dem mu ne moom seydina Rifaa ibn Raafi'in az-Zuraqi radiyallahu anhu mu ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma faraga min dafni ashaabihi mu ne moom seydina Rifaa ibn Raafi'in radiyallahu anhu mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu paree ci denc saxaabaam yooyu mu teg ci ne lamma kaana yawmu uhudin wankafa al mushrikuun ci riwaaye imaam ahmad bi boobu noonu la ko commencé mu ne keroog uhud bi nga xam ne ci la mushrikuuna yi ñoom abu sufyaan daldi delloo màkka jublu yoonu màkka gisoon nañ ba ñuy dem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yebaloon asadullahi alxaalib ali ibn abi radiyallahu anhu ne topp nga xool fan lañ jëm mu dellu si ne màkka lañ jublu bi ginnaaw loolu amee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon rangale saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum ah bim leen rangalee moom yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne istawu xatta uthniya ala rabbi azza wa mu ne leen istawu mooy coow leen mooy defar leen sàppi mu rangale leen ne leen istawu rangalu leen xatta ba usniya ala rabbi ba ni may sante yëkkati ay kàdduy ngërëm ak cant ak delloo njukkal ki nga xam ne mooy sama boroom subhaanahu wa taala màgg na tedd na te kawe na te màgg na allahu mooy riwaayé imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi weneen riwaayé yiñ la wax sànq moom seydinaa Rifaa'a ibn Raafi'in az-Zuraqi mu ne wa xaraja muslimuuna xawla yonent ma lay saar saam foofu ci Uhud bi mu paree denc nit ñi mu génn saxaaba yi radiyallahu anhu daal di koy topp mu ne ammatuhum jarha li ëpp ci ñoom ñoom ñépp ay blessé lañ dañ leen a blessé am nañuy blessure mu ne wala misla li bani salima wa bani abdil ashhal doo gis nag ku ëpp blessé ci ñoom waa bani salima di waa kër seydna abdallah ibn amr ibn haram niñ la doon wax léegi ñoom seen clan boobu ci waa aws ak muy waa bani salima mu ne doo gis nag ku ëpp la blessure ñoom ak waa bani abdil ashhal di clan wu seydina ñoom Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaari radiyallahu anhum wa arda mu ne wa ma'ahu mu ngi ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ak saxaaba yooyu quatorze jigéen gis nañ nan lañ fa ñëwee woon euh, ñoom ñooñu soxna yooyu ak lañ fa doon liggéey mu ne fa lamma kaanu bi asli uhudin qaala bi ñu ñëwee nag ba àgg ci piiwu montagne bi qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen istafu hatta uthniya ala rabbi azza mu ne leen defar leen sàppe yi ba ni nga xam ne ci lay sante sama boroom mi nga xam ne azza euh, tedd na wa jallata màgg na mu ne fastafa rijaalu xalfahu sufuufa góor ñi daldi def benn sàppe mu ne xalfahumu nisaa jigéen ñooñu quatorze jigéen ñooñu daldi sàppe ci ginnaaw góor ñi fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tàmbalee ñaan allahu akbar yaa subhaanallah mu ne déglul ñaan gi d'abord mu ne allahumma laka alhamdu kullu allahumma laa qaabida lima basatta wala baasita lima lima qabadta wala haadiya liman adlalta wala mudilla liman hadayta wala muctiya lima manacta wala maanica lima actayta wala muqarriba lima baacadta wala mubaacidan lima qarrabta allahumma bsut alayna min barakaatika wa raxmatika wa fadlika wa rizqik allahumma inna nasaluka alnaciima almuqiima alladi laa yaxuulu wa laa yazuul allahumma inna nasaluka alnaciima yowma alcayla allahumma inna nasaluka alamna yowma alxawf walginaa yowma alfaaqa allahumma inni caa'idun bika min sharri maa actaytanaa wa min sharri maa manactanaa allahumma xabbib ilayna al-iimaan wa zayyinhu fi quluubinaa wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuuqa wal-cisyaan wajcalnaa mina ar-raashidiin allahumma tawaffanaa muslimiin wa ahyinaa muslimiin wa alxiqnaa bissaalixiin gayra xazaayaa wala maftuuniin allahumma qaatilil kafarata alladiina yukaddibuuna rusulak wa yasudduuna can sabiilik wajcal calayhim rijzaka wa cadaabak allahumma qaatilil kafarata alladina utul kitaaba ilaahal xaq amiin loo maa ajmala wallaahi maa ajmala laa yaquulu haadaa illa alladii a'taahu allahu jawaami'al kalimi wallaahi kenn mënu la wax ñaan bu mel nii lii. du balle ci tuñu kudul ki nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa daldi jox jawaami al kalimi muy kàddu yu mëdd yooyu nga xamante ne moom la wax ne moom la ko suñu boroom jox moom sallallahu alayhi wa sallam déggal ma ñaan gu mel nii rek kon mu tàmbale ne allahumma lakal hamdu kullu allahumma ee eh, yow suñu boroom eh, dinañ fexe bañ ndax discours bu am solo la lii ñaan bu am solo la boo xam ne wallaahi mën nañu jëlal ay jataay jataay waaye dinañ fexe gàttal ko bañ cee gina euh, dugg noonu mu ne allahumma ee eh, yow sama boroom lakal hamdu kullu ñeel na la alhamdu mbooleem xeetu cant yi kullu lépp mbooleem seen yow yaa ki nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala façon sant yi yow la ñeel ndax nit li muy sante ku ko defal njekk dëgg-dëgg buur yàlla lay sant noonu te balaa sant yàlla mat nga sant ki mu jaarale xéewal yi ci moom ndax looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax waxam jooju dee leen sant mooy booy sant ki xéewal yi jaare ci loxoom dëgg-dëgg yaa ngi sant borom bi ndax moom huwal mu'ti dëgg-dëgg mooy kiy joxe war razzaqu dhul quwwatil matin mooy aji wërsëgalaat kon gi boroom kàttan gu tar gi gu dëgër gi te tar euh, muy gu dëgër gi mu ne kon allahumma lakal hamdu kullu mbooleem façon cant yi yow la ñeel yow borom bi subhaanahu wa taala allahumma la qaabida lima basat mu di kañ boroom bi ne ko yow suñu boroom laa qaabida lima basat kenn kenn kenn manu la a téye li nga xam ne yow yaa koy joxe mooy li nga tàllal boo tàllalalee yaa tàllal nit wërsëg nit mënu la ñu wàññi wërsëg googu wala ba xobb ko ba ta liñ ko yaatalal daldi di wàññeeku loolu manu la ne laa qaabida kenn mënu la ñëpp ñëpp ba rétrécir li ma li nga xam ne yaa ko tàllal loolu man da ne waaye wala baasita li ma qabadat kenn tamit manu la tàllal yaatal li nga xam ne yow yaa ko ngëm ku yàlla xompal wërsëgam boo dajale woon àddina bi yépp ngir ñu def ko un waxuma la richard de mooy ku yàlla xompal wërsëgam ba matul ismik te lool la dogal ne kii noonu lay génn àddina SMIC mooy bon salaire minimum yi comme France yi ñuy def ne manoo fayloo manoo liggéeyloo nit lu dul nga fayloo ko ay côté 9 euros yooyu yu mel noonu l'heure heure bu ne loolu nga koy fay lu toll noonu loolu mooy ismi salaire minimum mooy bu yàlla defee ne kii moom lu mu dundam gi yëpp du am salaire bu toll noonu kenn manu ci dara kenn ndax lan wala basita li ma qabad kenn manu la yaatal li nga xam ne yaa ko ngëp daal di koy xatal wa man qudira alayhi rizquhu loolu buur yàllaa koy def ku mu xompal ak tamit ku mu yaatala loolu buur yàllaa koy def moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Abdallah ibn Abbas ne ko yaa gulaam bi mu ko naan ihfazillaha tajidhu amaamak ihfazillaha yahfazuk wa ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah mu naan ko waalam anna al ummata gis nga xeet wi yëpp xamal ne yow yaa subhaanallah kalimatu tawxiid la jàngal seydna abdullah ibn ibn abbas ci ci baat yu gàtt muy tout tànk xale boo xamante ni bi yonent bi alayhi salaatu salaam di waaj génn àddina ay trésor yooyu la am yaa subhaanallah mu koy jàngal lool naan ko ihfazillah ci gàttal mooy deel sóoraale yàlla ci say mbir di ko sóoraale di xool yàlla ci lépp looy dugg ak lépp looy def ak lépp looy wax ak lépp looy dox boo ko defee ka buur yàlla moo lay wattul boppam yooyu ngay dugg lu ci nekk moom mooy prendre en charge issue bi bul tiit lum ñàngi ñàng bul tiit na inna ma'al usri yusran te ku yàlla téyeel ay mbiram waay waay waay kan moo kan kan yow looy tiit mu ne ko woon bokkut yi mu ko wax eh, eh, xamal ne xeet wi yépp mooy laa xeet boobu mooy pas xeetam rek comme xeetu euh, al ijaaba ndax xeetu yonent bi alayhi salaam dafa am ñaar muy ummatul daawa ak ummatul ijaaba dafa am xeetam boo xam ne mooy xeet wi mu woo boobu boo ko ci boolee mooy mooy déppi mu nekk fi ba tey jii may wax koo xam ne gëm nga ko ak ku ko gëmul a yem même athée bi ne gëmul dara religion ku ko wax muy bëgg a dugg ci kaw ci suuf si xar suuf si dugg si ndax mer kooku doon ci xeetu yonent bi alayhi salaatu la bokk kon nag bu mu wax chrétien bi juif bi ñoom ñépp ci xeetam lañ bokk waaye ñoom ñooy xeet bi mu woo ummatul daawa moom ummatul ijaaba nag mooy ñi ko dëggal ñi ko topp nangul ko ñooñu ñu lañ naan en général ñoom naan ummatu sayyidina Muhammad en général ci ñooñ lañ leen koy mais sinon dafa am umma dafa am ñaar ummatul euh, daawa ak ummatul ijaaba mu ne lii nag mooy ummatul ijaaba ñépp nit ñi kaw suuf ñi gëm yàlla ñi gëmul yonent mi aleyhi salaatu salaam ñoom ci yem bu ñu dajaloo woon bëgg laa def loo defal loo xam ne mooy def la lu ñaaw na la leer ne dara ci loolu du la dal lu dul loo xam ne qad katabahu Allahu alay lu dul lu yàlla bindoon ne lu ñaaw yi dina la dal fekk loolu noonu buur yàlla bind ko bu ñoom ñépp daldi woon mànkoo ngir def la lu ñaaw daldi lay yàq wala rey la wala daldi lay détruire du ñu ko man lu dul li buur yàlla bind fekkoon mu bind ko te xalima ga wow na xalima ga fendi na bokk fëy yañ ko doon bind daldi nañuy wow rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf mu ne ko duñ la mënal dara mu ne tamit bu doon ne contraire dañ laa bëgg defal yiw ñoom ñépp ñu dajaloo comme li wax sànq ci waa ji smikaar waa ji amul smik ñu ne dañ koy daldi fexe mu ki duñ la mënal dara lu dul yàlla bindoon ne yow danga koy am waaw subhaanallah kon kay yow ittaqillaha rek wa bil asbaab tawakkal ala ci yàlla rek te mooy sa xool nga bàyyi ko borom bi subhaanahu wa taala nga jàpp ci sabab yi ndax ci kaw suuf ku fi nekk nag dang kon moo tax mu ne ko mu ne yonent bi alayhi salaatu ne wala baasita li ma qabadat kenn warula yaatal tàllal li nga xam ne yaa ko nëbal sa bopp mu ne wala haadiya liman adlalta te yow borom bi subhaanahu wa taala kenn manula gindi ki nga xam ne yaa ko saataan mu sànk kenn du ne ki nga sànk déedéet mooy ki nga seetaan mu sànk kenn manula gindi ku yàlla seetaan bàyyi ay mbiram kenn mënu koo gindi walaw kaana nabiyya moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne wala haadiya liman adlalt kenn mënula gindi ki nga xam ne yaa bëgg namm dogal ci moom ne day sànku ak nu man di deme Abu Lahab Abu Jahlin buur yàlla moo dogaloon ca asal ni ñii dañuy pour pourtant mu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam en même temps ngir mu wooleen mais du leen jariñ dara ndax lan ndax yow borom bi subhaanahu wa taala la haadiya liman adlal kenn manula gindi nga xam ne yaa ko seetaan mu sànk walaw kaana nabiyya même bu dee yonent la woon du ci man dara loolu moo tax loolu moo tax loolu moo tax euh, loolu ñun lan lañ ko xamee mooy alxuraan nañu ko tabbat ci yadaa abi lahabin wa tabb xadiis yi ñëw yuy wan ne tabbat abi lahab kutus la abu jahlin afara ayta alladhi yanha abdan idha salla ara ayta ara ayta ara ayta ara ayta alladhi yanha abdan idha salla ara ayta in kana ala alhuda aw amara bittaqwa ara ayta in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la in lam yantahi la nafsu an bin nasiya nasiyatin kadhibatin xaatiya looloo ñu won abu jahlin kutus na inna shajarata zaqoomi ta'aamul asiim kal muhli yaghli fil butuun ka ghalyil hamiim looloo ñu won abu jahlin kutus na ndax inna zaqum ngam doon saboote naan alxuraan waaye bu le topp leen fële gisoon nañ ko Makka ba yeneen time ale nekkee Makka mu naan waa Makka topp ñii nañ topp nële buñ am dara dañ ñuy jéem tiital tous fii moo <laughs> waaye yow dañuy wax lu leen neex zaqum du dara tàndarmay Madina ju naqari jooju rek la waaye val na ko ëndi sax fal nata zaqam ñu daal di na ko ndóof tëf mu jeex suñu boroom nañu nag kàcckat la li muy wax inna taamal inna shajarata zaqum taamul asim ñam garab goog muy wax nekk biir safara tal'uha ka annahu ka anna lu ka annahu ru'usu shayatin loolu noonu mel ni bopp saytaane yi mu ne ta'amul asim mooy ñamu bàkkaarkat bu mag bi te mooy Abu Jahl mi ko doon weddi loolu lañ ko xamee mais man man waa taxaw fii tey eh, diw fii jahannama xaalidan fiiha ah déedéet déedéet déedéet loolu mooy manoo di dund ak ay nit di dund nii yow lu mu man di def ci lu ñaaw yow dangaa xam nan lay mujje gis nañ yonent ma lay saar sax xadiis bi nekk ci saxiixay ni boo Seydina Abu Abdirahman Abdallah ibn Mas'ud inna ahadakum yajma'u xalquhu fi batni ummihi boobu noonu muy wax noonu arbaina yawman après nutfa ak ainsi de suite ak yooyu mais lan la ci wax mu ne am na nit nit dina ñëw di def lu baax ci beneen version fii ma yabdu linnaas ci ni fenti nit ñi ba desul lurul benn ampa des ngir bu gàtt ngir mu dugg àjjana la yàlla dogaloon jiitu ci moom que ne kii nitu safara la mu def yëfu safara daal di fay dugg naka noonu vice versa yow naka kon nga mën a taxawe naan nit ci safara la te gis nañ ci saxi kitaabul kitaabul anbi kitaabul ahadithul anbiya voilà ci kitaabu ci saxiixu imaamul buxaari rahmatullah am na benn xadiis foofu bu ma juumul mas nañ ko fi tuddule ahadithul anbiya mooy waaja ne woon mbokkam ma sawaay di ko di ko mooy waaji moom ku baax la woon mbokk mi nag dekonekat la woon bon xaritam bi saabu bu ñëwee di ko waar waa ji di ginan di nekk ci sàngara yeeg yooyu moo way naan ko way bàyyi ma man yi laa xam benn jour waa ji mer ne ko yow sax buur yàlla du la di ko mu mere mu ne yow buur yàlla du la jéggal buur yàlla ne kan mooy taxaw sama place naan du jéggal du ma jéggal sama jaam jéggal naa sama jaam bi nga xam ne nee nañ du ma ko jéggal ki nga xam ne moo ne moom du ma jéggale moom moomu dugal naa ko safara moom jéggaluma ko kon gis ne kon bu fi nekk di kii ah non bu kenn di jéem a taxaw palaasu yàlla déedéet di jaay ne yaa xam kumpaat yaa kii di jaay waane déet moo tax mu ne wala haadiya liman adlalt amul kenn koo xam ne mooy gind ki nga seetaan mu sànk mu ne walaa mudilla liman hadayt amul kenn koo xamante ne yow borom bi ba léegi mooy ñaanu yonent bi alayhi salaatu salaam Uhud laata muy ñibbi ginnaaw bi mu dencee shuhadaa u Uhud radiyallahu anhu mu ne walaa mudilla liman hadayt kenn manula sànk nag koo gindi ku yàlla gindi cooway bari rek loo ko soxore soxore soxore banoo ci dara li wolof njaay naan jant boo xam ne dafa sone ca kaw ab xaj daal di bóof di ko mbëw ngir jant bi dugg fekk suba muy door a génn waaye waaye xaj day mbëw ba baat bi teppeeku waaye jant bi moom du ko teree feeñ de du ko feree feeñ ba nekk ci njomboxtalu asamaan si laa wax bu dee ay nuage amu moog lii wayam rek ku yàlla gindi moom wala mudilla liman hadayt kenn manu la sànk ku buur yàlla daal di gindi xam nga dund yi ay étape la la tarkabunna tabaqan an tabaq la alxuraan wa yéen di ngeen di jaar ay étape di yéeg ay étape topp ay étape xam nga nit boo seetloo euh, nit nit comme ni cheikh cheikh cheikh alxaaji Omar radiyallahu anhu di wax ci Ndrima mooy barrière yi tax boo dafa bokk ci barrière kiiraay yi tax nit du xam nitu yàlla nitu yàlla nag buñ ko waxee mooy boroom xam-xam buy jëfee xam-xamam loolu lañ ci jublu boroom xam-xam boo xam ne topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu lay def loolu mooy yitteem ca ci lay ne ci loolu lay yëngu moom lay dund loolooy ak dundam boo ko dindi woon ci dund gi deer loolu mooy nitu yàlla Ah. Euh, li tax nit ki barrière kiiraay yi tax ñu bari ci nit ñi duñ leen xàmmee bokk na ci euh, le fait que ñoom ñoo ñooy gaay kii kii di sama maas kii booy bi sama frère bi moo am xam-xam ngay wax yéen na ngeen di fokk waa du ko sax déglu bon yéen na ngeen di perte temps booy bii booy bii tojaange yu ne def na ko ay way kii li mu sàcc ci mango ma koy dimbali kii damaa xeex ba sonn ndax moom mais après buur yàlla gindi na ko boobu sax booy la woon na en général sax yooyu con majeur mais même bu dee majeur na sax nekkoon le grand agresseur mais bu soppale ko nag après yow yàlla soppi ko am na ñoo xam ne nag ñoom mënuñoo mënuñoo jàpp loolu ba man na leen a yóbbee ñu soxore ko ndax buñ gisee nit ñi leen topp léegi. ndax loolu la ku yor lu baax nit ñu topp la ndax nit ñi tamit lu baax la ñuy ut ah. bari na ñuy ut safaan mais bari na ñoo xam ne diine xam-xama leen ñoom fu nekk nag lañ koy jële waaw nit du mat dëgg-dëgg lu dul muy jële ci koo xam ne moo ko féete kaw di jële tamit koo xam ne ñoom ñoo bokk maas di jële tamit ci koo xam ne moom moo ko gën féete suuf ndax xam-xam fépp la nekk buur yàlla neewul xam-xam bi ci say ustaas ak say sëriñ rek la ne non mën na nekk ci sa doom mën na nekk ci mooma nga jànge ci moom loo xamante ni nii jànge woo ko feneen te yow boo baaxee nag bu dee nag yow yow ëmbul nga te reconnaissant bu boobaa sa doom danga koy jàppe sa sëriñ waaw même bu dee yaa koy jàngal lu bari benn jour mu jàngal la loo xam ne mooy ci ay jëfam pas toog rek ne la wa lii waxal la lii mais ci ay jëfam yu muy jëf nga xool nga jàng ci lu rëy ak tamit moom ni mel loolu rek bu bu yow boo reconnaissant we sant sa borom reconnaître na kii nag sama sëriñ la di ko woowe sama sëriñ même bu dee yaay baayam loolu la di ko limaale ci sa sëriñ yi bokk na ci sama sëriñ sama doom waay waaw <laughs> waaw bu dee bu dee bàyyi ma la sax nga wax ko bokk na ci sama sëriñ yi bàyyi ma sàngam ndax moom amoon na attitude bu baax boo xam ne jànge naa ci moom lu rëy loolu du ko nekk ko ma bokk na ci sama sëriñ yi xaj bi dëkkoon fële benn xaj boo xam ne ni ma gise woon ni mu fidèle woon ak maître am ma dajeeg maître am rek dajeeg moom ta kat bu ko nee taxawal mu taxaw dégg ndigal fekk man maa gën a dëgër bopp ñépp jànge ci moom lool bu may lim samay sëriñ aayul ma ne bokk na ci sama sëriñ yi xaj bi dëkkoon sàngam bu dee mu ngi dund ba léegi waaw <laughs> xam yooy yooyu dangay jàpp lu banal la mais loolu loolu nag mooy liy yoon ay kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kon wala mudilla liman hadayt kenn marula sànk koo koo koo gindi ndax barrière yooyu mën na tax nit ki iñaane waa ji ba mu jaare fa sax di mëbët lii mu am ci xam-xam mu daal di deñ yonent bi alei saatu salaam ne yow borom bi wala mudilla liman hadayt kenn manula rocci ki nga xam ne yow yaa ko seetaan